abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalis baabu sabr wa an Mucaad ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man kadhaba ghayzan wa huwa qaadirun ala an yunfidahu da'aahu Allahu subhaanahu wa ta'ala da'aahu Allahu subhaanahu wa ta'aala ala ru'uusi al-xalaa'iq yawma al-qiyaamati hattaa yuxayyirahu hattaa yuxayyirahu mina al-xuuri al-'ayni maa shaa'a rawaahu Abuu Daawuud wat-Tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan kon al-imaamu an-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala mu indi hadis bi nga xam ne moom la ci teg mu ne wa an Mu'aaz ibn Anas mu ne hadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba buñ naan euh, kii euh, Mu'aaz ibn Anas radiyallahu anhu yal na borom bi daal di koy gërëm te kontaan ci moom euh, Muaaz bii nag say bo- bokkul ak say naa Muaaz bële ibn Jabal du kii waaye bul foog ne ab taabi'i la doomu Seydina Anas mi gisoon ay xadiisam ci jotaay bi yu génn kenn xam naa doomu Seydina Anas la bu tudd Muaaz déedéet kii saxaaba la woon mooy Muaaz ibn Anas al-Juhani al ansaariyu ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom saxaaba la woon tuddoon Muaaz ibn Anas waaw al-Juhaniyu ah léegi moom anna nabiyya mu ne Yonent bi alayhi salaam qaala neena man kadama ghayda ah koo xam ne dafa nëbbu dafa won ak meram ñu def ko lu metti waaw mu won mer gi waaw loolu mooy kazmul ghayb mooy nga won ko digéré ko metti na waaye nga won ko won ko mel ni defuñ la dara waaw mu ne képp koo xam ne loolu la def de ta ta ba muy def lool wa huwa ta waaja qadirun ala an yunfidha mooy man naa fayu de def nañ ko lu ko mer lool te mën naa représailles fa yu nekkul ku ko incapable wala ku ñàkk am kattan am na kattanu te ko teg mer bi bu lijjanti ay mbiram te amul dara lu tiit amul benn conséquence bu ko ciy dal après waaye nag ah mu bañ a wéyal mer gi waaw wa toppoon bu toppoon mer ba naroon a escanté wala boog mu def loo xam ne lu garaaw lay doon wala représailles lay doon mu wan na mer gi ci kaw man na koo wëyal duma waa ko teg wala sonal ko waaye mu wan ko te yàlla tax mu ne kooku de da'aahu allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usi al mu ne kooku borom bi tabaaraka wa ta'ala de moo koy woo waaw subhanahu woonaa sellaam ak cellam ak cellaayam waaw woonaa ak cellaayam moom borom boobale wa ta'alaata moo kawete yéegut ala ru'usi naas ci kanamu nit ñépp waaw mooy diggante mooy nit ñi bu leen borom bi dekkale yawmal qiyaam nga xam ne kenn du borom bi ci lay wooku mel nii nga xam ne daa wan noon mer te manoon naa wéyal mer ma de waaye mu wan na ko te yàlla tax borom bi woo ko yowmal qiyaam ñépp ne fa borom bi woo ni diw waaw loo waaw biir nit ñi koy gis borom bi di ko naan kii mooy ki nga xamante ne moo jikkoo woon jikko gu mag goo gii te rëy mooy ñu def ko lu lu ko teg ci naqar lool mer loo mu mën fayu waaye mu muñ te yàlla tax borom bi dina ko woo ca biir nit ñi yowmal qiyaama nit fii taxaw waaw bisub taxawaay ba hatta ba yuxayyirahu min al-huril ayn ma sha ne ko nag hurul ayn yaa ngoo waaw mooy rek dugg day dugg aljana mooy tànnal bu la xuur ya nga tànn ajjana ju ñu ne jooja ngay dem waaw laa dafa ah alhamdulillah kooku mooy bu nee man xuur ya ne firdawsi laa soxla foofu lay nekk mooy rek borom bi da koy ubbil comme la yonent la saa doon wax fële naan dañ koy ubbil ah bunti ajjana yi bu ko ci neex dugg waaw <laughs> kii noonu la. day tànn ci xuurul ayn yi ku ko ci ñu ko ci neex waaw hatta yuxayyirahu ba borom bi di ko tànnloo min al xuuril ayn ci ñi nga xamante ne ñoo jigéen ñu taaru ñoo ñëre nga xam ne seen bët yi day yaatu la ca weex weex tàll la cay ñuul ñuul kukk ne ko tànnal ku la neex nga jël mu ne xadiis bii de rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhima mu ne wa qaala hadithun hasan al imaamu Tirmidhi bi mu ko solowee nee na hadith bi hasan la al imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi mu ko solowee. Eh, ndax da koo indi ci ñaari bërëb waaye yooyu yëpp dane xasanun garib waaw hada hadithun ko ci abwaabu sifatil qiyaama war raqaa'iq wal wara' an rasulillah sallallahu alayhi foofu indi na ko fi mais indiwaat ci euh, fi nga xamante ne nii euh, mooy abwaabul birr wala abwaabul birri was-sila an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu man kazama baabu baabun fi kazmil ghayb wala ci buntu bi nga xam ne jokk mbokk def lu baax yiw ñu koy jële ci Yonent bi saa saa buntu bi nga xam ne may wax ci eh, lor wann lor lan wann wann wann mer waaw nga mer wann ko te yàlla tax ba ki la mere du ko gis léegi nag imagineel ki nga xam ne yemul foofu loolu moo tax borom bi tagg ñii hein moo tax borom bi tagg ñi nga xam ne ñoo amee jikko ji te gisoon nañ ko ci jotaay yee ñu génn bi ñuy wax naan sayyidna Zaynul Abidin naka doon Amru ibn Maymun yaa ngi koy fàttale ko hein te ne ñoom tamit ku ci nekk ci ñoom euh, nettali nañ ko ci moom ko ko doon sottil muy jàpp rek ah, après affaire bi daanu ci kawam toj bopp bi wala jëbi ah jaam bi xam ne sangam mer na mu ne wal kaazimiina al ghayz mu ne ko kazamtu ghayzi fàttale ko laaya boobule tuddoon nañ ko fi ñi nga xam ne borom bi da tagg na ñi nga xam ne ñoom dañuy won seen lor waaw seen seen mer waaw dañuy won li nga xamante ne mooy seenu mer mooy bu ñu meree du ñu nekk ñoo xam ne dañoo réactionnaire mais dañuy dañuy dañuy dañuy wan seen seen seen seen seen mer waaw mu ne ko kasamtu ghayzi wan naa sama mer léegi yow xoolal yeneen tubaab saa saa partie bu njëkk bii rek ci aay bi moom la ne ki mel noonu yawmal qiyaam lii la ko borom bi wax ndax jikko ji nga xam ne moom la amee ban lëkkaale la am ak buntu bi ne mooy muñ xam nga kii li ko dal metti na mooy boo ñëwee bay wan mer mooy wax dëgg waa ji mer na dëgg-dëgg waaw. te nag am na moyewu fayu waaye mu muñ yàlla tax ba wan la ko kon nag ah boro yonent ba saa saa di ñu xem nem lool ngir ñu mën a travailler suñu bopp yar suñu bopp bu dee borom bi defal nañu ko jibi li yam ñu juddoo noonu mu mooñaale nu noonu mooy yow yow da ngaa rek nekk koo xam ne muñ tax nga loolu am na mais boo ko amul yow da commencer da koo war di liggéey di ko travailler fexe mu di ko jikkoowu waaw bokk na nag ci la ciy jàppale mooy xadiis yi ak aaya yi yi nga xam ne dañ naan ku ci def lii de lii nii la la ci borom bi dig loolu dina tax nit ki di gën a góorgóorlu waaw bu demee nag ba ci biir moom loolee ci yàlla lay dig du loolu lay xool leneen lay xool mooy borom bi rek ngërëmu borom bi waaw moo ci digaalelee mu am yaakaar tey ñaan tamit borom bi def loolee ndax moo sopp ku mel nii moo looloo tax waaye léegi dootul rek euh, ci tudd looloo tax muy muy muy kii déedéet waaye lu gën a màgg loolu te mooy ah rida rahman voilà ah wa man fa man radiya falahu rida mu daal di gërëm daal di am li nga xam ne mooy ngërëmu boroomam boo la yeneen kon liñ doon wax mooy moom benn côté bi rek la ne ki mel noonu man kadama ghayzan wa huwa qadirun ala an yunfida kooku la wax léegi imaginer waa bu ci tegee li nga xam ne moom la Zaynul Abidin ah rahmatullah alayhi daal di def mooy ta bi fàttale ko wal aafina anin naas am na nit ñu naan baayam la doon daloon muy al-Husayn koy wax mais nettali bi euh, Sayyidna al-Husayn la ah, ta'ala a'lam ah radiyallahu anhu léegi mooy imaginer waa ji teg ci lii mooy wal aafina anin naas mu nekk koo xam ne non seulement day loo ndax loolu benn mooy ki la tooñ nga wan sa mar ba moom wanoo ko que merloo na la loolu màgg la waaye leneen lee ko gën a rëy mooy nga teg ci wal aafina anin naas mooy muy jéggal nit ñi. moo jéggal gi nag du ay euh, ay xufraan de parce am nga xafara mooy satara xafara mooy satara mooy da def benn mbir ñu ñu ñu ñu ñu liñ naan euh, nañ ko teg sous le sous le tapis voilà bi grawul def naa ko sous le tapis demal grawul mais sauf que yow sous le tapis baa ngi fi ba léegi <laughs> mais al moo gën a graw al mooy non seulement. du yem ci ci ci li mu wax noonu la defal naa ko sous le tapis mais da koy incinéré du ko def sous le de day génn dossier bi yóbbu ko lakk ko ba dootul am trace mu jeex takk loolu mooy alafu gis nga différence bi kon ni mu gën a màgge fële waaw <laughs> buñ la jéggalee dina am lu ndaw ndaw ndaw istighfar waaye waaw jéggal naa la tanam ko fay bi ah dégg la mooy mais am na trace yu des même dee ne bu dee borom bi loolu du la ko bàyyee du du la ko jàppee ndax parce bàkkaar bu nga xam ne day am ay conséquences bàkkaar moom lañ la wax suuf muy dem man nañ la jéggal bàkkaar bi mais conséquence bi borom bi bu la jéggalee baal ci mbaaxam dindiwaale lépp waaw waaw moom mooy al afu nga xam ne day effacer dootul bàyyee ci trace. day mel ni fii nii dara masu fee am masoo fee def lenn xool waa ji teg ci loolu war na meram ñu naan déet wala fii na naas mooy mu waxul mu baal naa la kese déet mooy ne yow de mu ngi mel ni masoo ma def dara kooku du dajeeg moom mukk ba xelam di demaat ci affaire boobu noonu que ni kii moo ma defoon mbir euh, sàngam te tamit du doog xelam dem ci moom mu dem ci wala mu war koo defal lam ko doon defal. avant mu koy def lool muy xalaat lool ba tax mu am lu mu ci wàññi wala mu am ci réticence loolu am day mel ni kii nii masu ko masu la daje moom masu koo def lu naqari waaw wala afina anin na moo tax mu ne ko afawtu ank mooy li nga def mu ngi mel ni masoo maa def dara sa kaw gi nga daaneel wala ndab bi nga daaneel sama bopp mu ngi mel ni masoo ma def dara waaw waaye xoolal beneen bi ci borom bi teg yow bu dee ki ki ki ki te wax naa la wala afiina anin naas ni ñu gën mooy boo ko ci tegee ni ngay gën a euh, euh, euh, yem kese al iqtisaad bi kasb wa qayd rek yem ci ci ci ci lu rëy waaye boo ci boolee ah al afu moo gën a waaye nag boole ci li nga xam ne mooy wallahu yuhibbul muhsinin borom bi dafa sopp ñi nga xam ne ñooy rafetal mooy ihsaan bi waaw. mooy lan moo tax a na ko izhab wa anta hur demal te libre nga waaw mooy non seulement moom bi daa mel sax lim defoon nim grave ba mu tiit tax tooy dafa am xam-xam mu fàttali laaya yooyu mais loolu noonu moo ko jural ak liberté te amaana bu lool bu ko deful woon day nekk rek jaam nekk noonu <laughs> di liggéeyal sëriñ bi saa su ne waaye doonul woon libre mais def na loo xam ne ndax kat ci biti nii la waaye ba fàttalee laayaay borom bi fàttale ko ñoo xam ne it loolu moo leen di dundal ndax loolu dafa am solo du ku nekk koo fàttale laayay borom bi mu daal di lii nangu lool gisoon nañ ci hadis bi ñu mujj woon jëdaa ji bii ñu génn hadis Mawlana ibnu Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy quarante cinq bi ñu nekk waxuma balla de mooy hadis numéro quarante ka euh, non non moo euh, xadis numéro quarante six la woon mooy xadis Seydina Sulaymaan ibn Surad bi voilà boobu moo doon quarante six boobu gisoon nañu waaye ñi nga xam ne dañoo meroon jàppante fa yonent bi alayhi ñaar ñooñu kenn ci mer loo yonent bi alayhi ne xam naa loo xam ne bu ko waxee mer gi wàcc ñu dem di koox na foog ne damaa dox wala ndox damaa jàpp xam nga ko bokkul ak bu maa wax nañ ko ne ko waxal a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ta'awwaz billahi minash shaytaanir rajiim demal ci yàlla nga làqu ci borom bi ci mu musal la ci shaytaan mi nga xam ne mooy le lapide moom lañ jàpp maanaam da ngaa foog nga ndox daa ne ci man damaa dof <laughs> waaw mooy kooku xam nga ko moom bokkul ñi nga xam ne dañ leen a rappali soo amoon Imaam An-Nawawi rahimahullah waxoon dañ fàttali dañ waxoon soit waa ji naafiq la te loolu moom sawaay <laughs> nifaaq moom moo gën a rëy la garaaw moom moom loolu du lu tumuranke ci ku mel noonu di wax loolu wala bu nekk koo xam ne kaw kaw la buy dóori ñëw waaw mooy ne après dina foofu moom après jógewul ci ci ci ndajeem yonent baay sa samp bala maa jóge jukko yooyu day deñ <laughs> waaw <laughs> léegi mais ñi nga xamante ne ñi ñoom dañ leen a yar ci loolu d'office comme ay Seydina Zayd ibn Abid Zaynul Abidin yi ah bu dee ñu ne Seydina Husayn man huwa al-Husayn Ali ibn Talib ah rayhanatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ah <laughs> al-imam Husayn <laughs> radiyallahu anhu kon ñooñu mooy ne alquran li ñuy def ci ñoom ak gaaw ñu ne Amr ibn Maymun la tamit noonu la mooy ñooñu ko fàttalee ak ñu mel ni ñoom loolu day am lu muy jur comme niñ koy gisee ci biir hadith yi ñëw hadith Seydina Omar bi <laughs> non nettali Seydina Omar ndax du hadith Seydina Omar mais Mawlana Ibn Abbas la hadith <laughs> Mawlana Ibn Abbas la noonu nettali mbiru Seydina Omar radiyallahu anhu mooy ñi nga xam ne bu leen fàttalee alquran da leen day def effet ci ñoom waaw waaw loolu moo tax waa ji li muy def li mu garaw garaaw yépp yemul ci lii yonent bi sallallahu alayhi tagg nii ci hadith Seydina Mu'adh ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu ne man kadhaba ghayzan wa huwa qadirun ala yunfidhihi da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usi al-khala'iq yawma al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma sha'a moom yemul ci kàddu boobu rek ki ki ki wan lor wan meram dafa dépassé ko jéggal ko jëllale waaye def lu gën a téye wallahu bañ nee ko ah te borom bi kat yuhibbu dafa nekk koo xamante ne nii mooy dafa sopp lool al muhsiniina ñuy ragal ñuy rafetal lool waaw te lool lañu lislaam bi woo yad'una al ila al ihsan di rafetal an ta'buda allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yarak di jaamu yàlla képp dong mel ni danga koy gis bu dee nag yow jàpp nga ne ak boo xam ne jàppoo doo gis borom ci à travers mbir ne moom ngi lay gis waaw voilà lépp loo yëngooti loo tegati sax dal sax lépp ngir moom la waa ji ñu ne ko izhab demal wa anta hur libre nga malgré li nga def wallah <laughs> kon nag mu ne kon hadis bi sayyidina al imam Abu Dawud ak al imaamu at-Tirmidhi ñoo ko solo kon imaamu at-Tirmidhi mu ne hadithun hasan loolu la imaamu an-Nawawi wax boo demee nag ci euh, version yi ñu yor imaamu at-Tirmidhi dana hadithun hasanun gharib comme niñ la ko waxee hadith la bu baax bu tumuranke euh, léegi al imaamu Ahmad damit daal dina koy solo na ko noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhi ñii ñoo ko solo kon nag ñu jàllal imaam kon wax nañu lëkkaale bi a am ak suñu buntu bi muy buntu muñ muñ di wan na ah, di wan mer bi nga xam ne moom la la jaam yi teg nga wan na ko te borom bi kese tax voilà kooku ah am nga dig bii la yonent ma lay saa saa wax huwa wa'du as-sadiq alladhi la yantiqu 'ani al in huwa wahyun yuha kon al-imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala linnabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari kon al-imam rahimahullah mu indi kon xadis numéro kon xadis bi ñu doon jóge sànq dama dem ba koy wax moo ba Seydina Muaz mooy xadis numéro 47 bii ñuy gis mooy xadis numéro 48 ñeent fukkoylu xadis ak juróom-ñett kon mu ne wa an Hurayrata xadis bii mu ngi koy Abu Hurayra mu ne anna rajulan dafa am benn waay boo xamante ne nii qaala lin nabi dafa dëkkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah léegi nag bon waajoo di mooy kan xam nga hadis bi indiwoon na ko ci arbaina yi ah am na ñu ko indiwoon na ko ci arbaina yi am na ñu ne mooy jaariya ibnu Qudaama la waaw. moom mooy leeral kii nii nga xam ne kenn waxuñ waxuñ turam ah ah mubham wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam <laughs> ca borom al-Bayquniya rahimahullah mubham mooy koo xam ne comme ñu ne benn waay ah benn femme kooku ba léegi fii mën a kenn xamul mooy tam loolu mooy mubham alors que muhmal dañoo xaw a ñu doomee bokk muhmal mooy wax naa tur bi mais comme que ñu tudd noonu dafa bari xaw ma kan la ci te amul benn amaguma indice bu may wan kan la waaw waaw moom waa ñu wàcc ndakaaru rek kaw kaw bi wàcc ndakaaru boo maraîcher rek wàcc waaw yorub saagam wàcc naan euh, Moodu Njaay laay seet <laughs> nee nañ ma sama nijaay la boo xam ne nee nañ ma dakaaru la ne ma wàcc Dakar naan Moodu Njaay waaye wan leen ma Moodu Njaay waay ah. wax na de moom wax na tur de am nañ ne Moodu la waaye tudd sant Njaay mais sauf que ñi tudd Moodu Njaay dañoo bari <laughs> moo moom premièrement xamul sax quartier ba la quartier la dëkk fan la war a dëkk ta boobu Dakar kese lañ ko te Dakar gi mën na nekk Rufisque ah. <laughs> si mën na nekk Yeumbeul ma nga nekk géejawaay moom dañ ne ko rek ma nga waaw moom mu wàcc boo maraîcher wala Colobane <laughs> ne moom mu ngi seet Muudu Njaay kooku noonu mu rek loolu kooku loolu mooy muhmal mooy wax na tur bi mais nag taxul ñu xam kan la waaw <laughs> kii nag moom mubham la mooy eh, na rajulan kana benn waay qaala linnabi voilà kon am nañu wax kene waajooju noonu de rajulan boobu Qudaama la Jaariya ibnu Qudaama la ah taala anhu ah am ñu ne peut muy Sufyaan ibn Abdillah as-Saqafi rahimahullahu taala anhu saxaaba woon moom tamit waaw parce que moom dafa ñëw parce que ñu ne Jaariya la dañ ne parce que imaamu Ahmad ak imaam Ibn Hibbaan naka noonu al imaamu Tabari dañoo solo loo xamante ne Tabaraani al imaamu Tabaraani loo xam ne day wane que ne mubham bii moom la. am ñeneen ñu ne non peut-être muy Sufyaan ibn Abdillah Saqafi parce que moom dane man radiyallahu anhu dama ñëwal yonent ba ay saabsaab ma ne ko wax ma wax joo xam ne dinaa ci jariñu waaw nga xam ne ci moom kese laay yem yonent ba ay ne ko laa tax wala kal janna waaw. mu ne ko bul mer boo dul mer de dina mooy nga di am àjjana waaw waaw waaye Seydina Abu Darda Uwaymir radiyallahu anhu al ansari <laughs> nee na man it dama ne yonent bi alayhi salaatu salaam tegtal ma jëf joo xam ne moo may dugal àjjana yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma laa tax dox <laughs> bul mer <laughs> waaw waaw kon euh, moo tax yii nii yëpp naka noonu Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu nee na man ci sama bopp ci te lool al imaam euh, Abu Ya'la rahimahullah solo na ko mu ne dama ne ya rasulallah qul li qawlan wa uqallil wa uqallil la'alli la'alli anqila waaw nee na dama ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ma mbir moo xam ne daal. ah ci laay jàpp te mu nga nga tuutal mooy mu bañ a nekk lu bari wala lu gudd lu bari bu ko defee ma man koo takk yonent saa saa ne ma laa tax dab bul mer loolu moo tax <laughs> ñu ni yëpp ko ñu ne bon ay ay ay ay hypothèse la que ne naa nekk kii mën a nekk kee. man a nekkee man na nekkee ku nekk ci moom moom am na ñu dëggu ci ñoom que ne ñii moom leer naka ne ñëw nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen laa tax <laughs> ba waaw léegi nag mu ne kon waa ji daa ñëw ne qaala linnabi anna rajulan qaala linnabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko awsini ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam damaa bëggoon nga daal di may eh, conseiller waaw waaw waaye ñun dara xoolal xoolal ñii ni ñuy doxale ñun dinañ gis koo xam ne ñun yàlla waxuma ku ñu koy jiiña ah. koo xam ne moom ak ceebalaay dafa leer ñun ñun sëriñ lan lañ ko jàppe nañu assurer ajjana loolu assurer na ko pour ñun loolu moom ajjana moom bokkul ci ñi wax mais sama mbiru àddina nag na ma ci ñaanal di ma ci defal ay dox mais ñëw nii laaj ko ci sa mbiru diine loolu bokkul ci suñu culture bu ñu amee euh, euh, laajut diine moom oustaz ma xëri ma ne moom lañ koy laaj <laughs> moom mi nga xam ne jàppuñ ne dara la waaye xam nañ ne moo fi xam diine ji <laughs> oustaz ma xëri moom gars dañ koo yem <laughs> waaw zéro at waaye nag xam nañ ne moo fi am xam-xama bu dee ka euh, euh, kii kese ñu dem feneen waaye nag bu dee ku sériya biru diine moom xam-xam mu leer gaa yi ne ah dañ laaj ko saas <laughs> saas mëxëri <laughs> waaye waaw yow mëxëri sax gaa yi boo mooy wax buñ ko usaas <laughs> mëxëri te wawoon nañ la woon kenn du ko wax mëxëri bu nekk usaas lu tax nga ko mëxëri amoo ci droit waaw danga koo war a màggal luy wane ne miin moom mii borom bi da koo terale xam-xam li gën a waaw <laughs> léegi <laughs> way <laughs> parce que xam nga ne keneen ki xam-xam ba saas ma xëri yor yoru ko waaw mooy dañuy war sëriñ ngir lan mu assuré ñu suñu mbiru àddina mbiru àjjana moom jàpp nañ la loolu lijjanti nañ ko bu yàgg waaw waaw ñun moom àjjana moom dañ ko régler bu yàgg moom waaw léegi nag moom assuré nañu loolu bu moom àjjana moo tax nekkul luñ koy laaj léegi nag moom nañuy suñu commerce bi waaw sama mbay mi sama tool bi sama projet de tukki bi waaw fële ma nekk ca tugal sama mbir yi nii gars yi may sonal police yi kii douane yi waaw loolu siñ bi ma bëgg rek nga def ci ñaan waaw yooyu di tax a jóg mais te ñii ah en général ci fe bu sori la ñuy jóge waxoon nañ la Usman ibn Abil As radiyallahu ta'ala anhu nga ne ma foo mu waxal loolu <laughs> <laughs> waaw jéggal waxoon nañ ko mais <laughs> dafa xamatul nag est-ce que ci kii la woon arbaina yi <laughs> daal ci ñu mujjee def wala muy ci masaalik bi wala xaw ma la côté daal am na fu ñu fi waxoon nga dafa déet waaw man suivre mu yooyu man bii laa suivre waaw baax na maa ngi jéggalu kon ñu wax ko ci lu beesaat ci lu bees déet beesaat kay amu ci bees waaw kon bees teg saa yi maanaam lu mu ah, yaa ne xam-xam bu ngeen ci nee daa war a rigueur daa war a am maanaam est wax nga dëgg de <laughs> wax ni dañu war a rigoureux waaw <laughs> waaw waxoon ne <laughs> nag kii boroom xam-xamu fiqh yi mais ñoo ñooñu ñu gën a mën a jàpp sew sew wax ak yu mel noonu fi ñu koy teg ak nan lañ koy waxee ndax. tous les mots dañu am sens <laughs> de xadis la léeg-léeg <laughs> bi waaye baax na wax nga dëgg xam-xam yépp loolu la war a doon daa war a rigoureux <laughs> kon ñu wax lu bees mooy ci waaye naa sax la yow xaw ma nag loo ci teg waaw très bien Seydina Usman ibn Abi al-As saxaaba la woon radiyallahu anhu as-Saqafi dëkkoon Saqif ah kon yow Usman yi daa mel ne lu bari bi ibn Abi al-As comme du Seydina Usman ibn Affan xalim ma ne déedéet Usman yi dañoo bari ñu bari lañ waaw Ibn Mas'ud am na ñeneen ak ñeneen am na Usman ibn Mas'ud waaw ki ñu njëkk a denc Baqi'ul Gharqad almeeru Medina dañ fa njëkk a suul mais Ousmane la tudd te Yonent bi saa saa ma ko fa denc te Seydina Ousmane mi nekkoon xalifa moom <laughs> xalifa kan la nekkoon Yonent bi saa saa am kay Yonent bi saa saa denc ko <laughs> waaw avec Saqif la dëkkoon Taif eh? dafa amoon Yonent bi saa saa moo ko defoon muy jiite ñooñu waa Taif quoi. mais dafa dem am jax-jaxal ci wàllu buy julli iblis day am ay jax-jaxal yu ngoyu dikkal mais Taïf la jógee ah Taïf Taïf gis nga yoral carte bi boo amee cheikh Google ah jàppuma xawma eh, distance bi mais nga bind distance entre Taïf Arabie saoudite Taïf et Médine Taïf nga xool ñaata kilomètres la te temps yooyu oto amul géléem jarul ma la koy wax géléem wala fas wala mbaam wala nga dox sa tànk lan la am mooy buy julli léeg-léeg day am ay jax-jaxal yi koy dugg mu jóge Taif ba Medina ñëw ci yeneen ci ba ay saasaam di ko di ko di ko jàmbar di ko wax ne lii de mooy li nga xam ne moo may dal ma bëggoon nag nga wax ma na laay def waaw yaakaar nga ne ñun loolu jaral nañu waxu Taif wax loolu daal ma ne génn sama buntu kër kese teg ubbi sama buntu teg sama tànk ji biti ngir laaj ko ku nekk foofu du ma ko def jaruñu ko ñu ëpp ci ñu lool a'uuzu billah waaw Seydina <laughs> Usmaan ibn Abi Aas kon loolu la defam voilà mooy gis nga ñii waa ji loolu anna rajulan qaala lin-nabi dana yeneen ci la saa saam awsini gis nga lii la damaa bëgg nga dénk ma neew ko damaa bëgg sama mbay mi sama jur gi ah, yonent waaye saa saa yooyu ñaanal ma ci waay déedéet aw si nii dénk ma xaala yonent waaye saa saa ne ko laa tax bopp bul mer bul mer ne te en colère waaw bul mer waa ji danaan <laughs> bien euh, voilà c'est bien waaye <laughs> xanaa doon xaar lu ëpp lool quoi fa raddada miraara <laughs> mu répété waat aw si ba ñaari yoon de mais lu bari miraaran mooy lu bari saabu ne bi ko yeneen saa saam ne bul mer mu waxat ne ko aw si yonent ma ne saa saam ne ko laa tax dab ne ko bul mer waa ji rafetalaat aw si nii <laughs> yonent ma ne saa saam waa euh, euh, conseiller ba <laughs> mu ne ko laa tax dab bul mer waa ji di rafetal yonent ma saa saam di ko rafetal la même chose laa tax dab waaw ndax kat maîtriser sak sak sak sak sak mer mu ne hadis bi rawaahul Buxaari wala loolu dinañ ci ñëw ndax maîtriser sak mer ci la yiwu àddina ak alaaxira nekk ndax mer moom boo ko toppee dootoo dootoo nekk kenn a mere mukk te nit ku nekk moom dina la def lu la naqari xanaa ngeen bañ di gisi saa su ne wala lu bari te man ngeen di gise benn instant rek mu def la fa lu la naqari bu dee nag koo mere ku nekk dogoog moom wala dootoo ko tudd effacer numéro moo numéro wala ay kii mer ma dootoo dund waaw moo tax yiwu àddina ak alaaxira mu ngi ci ñàkk mer waaw te tamit boo toppee mer day tax yow doo lewet mukk bu dee ne yow loo waay def nga représailles yi kii man a mer di fuñoo ko yooyu kooku ak nooy bul xaar ci moom ak lewet mukk du ko am déedéet waaw ba pare man naa bañ a yem sax yem ci ki nga xam ne moo ko mer lool lam ko def mu yem ci loole mais mu def ko lu ëpp mu tooñ ba tooñ ñax bi lay def te bu boobaa nag tooñ na waaw waaw bu ngeen di fay nangeen ngeen fayu bi misli ma uqidtum be waaw suñu boroom nee na <laughs> bu ngeen ñëwee bay yu ñu def leen lu dul noonu ngeen di fayu ah na ngeen fayu lu tel ni li ñu leen def waaw waaw waaye wala man sabara ah waaye képp koo xamante ne dafa muñ te yàlla tax ah fa in uqib fa in uqibtum fa fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum fa huwa xayrun lis-saabiriin waaw kon nag mu ngo bu ngeen muñee de moo gën ci aji way muñkat ga waaw moo gën ci aji kay mu ne nag yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam kantaa yow yow yaay modelu te man sa borom fi ma la yëkkati yëkkati wu ma fa mbindeef kon yow fasbir muñal joxe do modèle nit ñi topp ci sa gannaaw joxe royukaay bu baax bi bu mat bi doon nga ko mat nga ko mais sa borom man maa la koy wax bu fasbir waaw wa ma sabruka illa billah te sa muñ du jaar te du jóge lu dul ci yàlla lay jaar te lay jóge te moo lay jàppandal ngir nga mën a muñ waaw kon nag mu ngi noonu waa xamul ne moom muñ waajoo xam ne day xayu boo moyul du yem ca lañ ko tooñ loolu beneen problème la ndax wuute nag li ko boroom wax ne ah bu ngeen ñëwee ba manu ngeen dara lu dul fayu bu leen dépassé nag li neen tooñ te waa ji mer di représailles di fayu du du du war na mer kooku boo moyul mu jàll mu mu mu mu mu bëtt frontière waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu ay toppu mer moom yu yées yëpp ci la ne ndax lépp loo def dina meree bu mer mi jiif nga koy rëccu kenn mañu ci dara waaw waaw bu mer mi jiif ngay rëccu naan bu ma sañoon du ma ko def parce que saytaane day ñëw di xam ci loolu moo taxoon yeneen ko ci xaris bi mu jëwoon gis xam naa loo xam ne ne bu ko waxee mu dem mer ngi deñ muy. daal di ñaan borom bi musal ko ci ci saytaane lu tax parce saytaane ci boppam mooy yu ajjiju moom mooy mooy xam ba di gën a tàngal di baxal li nga xamante ni mooy li nga xamante ne xalu mer ci xolu doomu aadama bi moo tax mu ne ko laa taxdab te yonent bi alei du kii rek ñëw daan ko mu conseillé ko wala mu ñëw bëgg ñu mu kii ko waaye daa xam ku nekk ñi ñëw lii nag du façon jàngalekat yépp am lii ndax yeneen ci waaye saa saa boo ñëwee moom moom xam na sa feeraar bi la daal waaw waaw moo tax waa bi sa ba mu ñëwee dana ko xam na dana ko jitta tasalu anil bir <laughs> mu ne ko waaw dafa ñëw rek ngir laaj ci yonent bi ay saasaam ay question yonent bi ay saasaam gis ko ne ko yow da ngaa ñëw bu mu ñëwee ba toog yonent bi ay saasaam ne ko yow mii da ngaa ñëw ngir laaj ci mbaax mu ne ko waaw <laughs> mu wax ko <laughs> mu mooy boo ñëwee moom loolu borom bi da koo may da koo wuññil yooyu xam na sa feebar ku nekk boo ñëwee moo tax euh, boo ñëwee yow la la war a faj si nit ba baaxut ci yow bëgg mu faju ci yow boobu la naan la fexe koo faj. waaw kii siditu neex moo mooy problème am mu ne ko laa tardab kon nag mu ngi noonu de ah mu ne kon xadiis bii de rawahu daal dina koy solo al Buxaari al imaam al Buxaari na ko noon sëriñam daal dina koy solo solo muy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi waaye naka noonu al imaamu abu Isa Muhammad ibn Isa ibnu Sawrata ibnu Sawrata at-Tirmidhi eh? waaw wala riwaay boobu Sayyidina Abu Hurayra bu imaamu Tirmidhi la jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala allimni shay'an wa laa tubsir alayya la'allii a'iih qaala laa taghdab fa raddada dhaalika miraaran kullu dhaalika yaquulu laa taghdab waaw <laughs> mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne waa ji daa ñëw niroo naag bu Seydina Abu Ibn Umar bi mu ne ko jàngal ma mbir moo xam ne tabul baril ci man loo ndax ma man koo takk mu ne ko bul mer waa ji répété waat mu daan ko la mu muy wax laa saa su ne rek mu naan ko laa taghdab waaw